mu teg ci nag dernier xadiis bi hein nga bay tay dañuy avancer de waaw tay on avance bien mu nekk ci kon al imaam al xaafiz an-Nawawi muy kon dernier xadiis bi ci buntu bi mooy xadiis neuf cent soixante onze neuf cent soixante onze mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxallafu fil masiir fayuzji ad-da'iifa wa yurdifu wa yad'uu lahum rawaahu abu daawuud rahimahullahu bi isnaadin hasan kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu wax ci xadis bi xadis bi nag niñ ko jànge sunanu abi daawud lañ jàng <laughs> sinon bu dee ci riyaad bi version yiñ ci yor wa yad'u lahum wa yad'u lahu moo fa ñëw wa yad'u lahu voilà mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom mooy kan saydina jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala neena kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yataxallafu yataxallafu da doon dem ca gannaaw mooy euh, bu doon euh, voyage ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum doonul woon rek jiite convoi bi nekk ca kanam gaa yi topp ci déedéet day jekki nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ci ndejoor léeg-léeg mu nekk ci càmmoñ léeg-léeg mu nekk ci digg bi du waxoon nañ ne keroog bi euh, xadiis bi ñu doon sàttali keroog bi naa Abu Qatada mooy xadiisam bi dañ ne la xadiis bi en fait yi euh, da ko euh, an-Nawawi da ko indi ne rawahu Abu Dawuda no euh, at-Tirmidhi beneen bi Abu Dawuda yee te loolu mu ngi ci Sahihayni cosaanu hadis boobu mooy bi mu naan biñ nekkee ci voyage bi léegi yoneen saa sallam nekk ak ñoom ci ginnaaw mu naan ne eh, yoneen saa sallam ne nit ñi de dañoo xëy gisuñ seenub yonent léegi ñu ne waaye ñu ngi waxtaan seen biir fa ñu nekk ñoom ñu jiitu mu ngi naan ñu ngi naan mais mais ana ana yoneen saa sallam ñenn ñu ne ne yoneen saa sallam jiitu na ah. Seyna Abu Bakar Seyna Omar ne mukk yeneen saa salaam bu ñu jiitu noonu mu ngi ca gannaaw yeneen saa salaam ne bu ñu in in in yuti'u Aba Bakr wa Umar yarshudu bu ñu toppee te déglu Abu Bakar ak Omar de dinañ gindee ko waaw <laughs> boobu ca gannaaw la ne woon moo Abu Qatada ba mu naan ko yoroo ndox foofu mu ne ko waaw man sama kii bii laa yor de ndoxu njàpp bii bu ndaw bii mu ne ko dina am xabaar ci kanam nañ dem mooy ci gannaaw la ne woon loolu la lay wax nii yataxallafu kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxallafu mu ne yonent bi saa saam da doon nekk ca gannaaw léeg-léeg buñ doon nekk fil masir yi ñu nekkee ci tukki di dox di dem di tukki waaw léeg-léeg day jekki rek kenn du ko gisati ci gannaaw mu nga ca gannaaw ngir ña nekk ca gannaaw ñi nga xam ne amaana seen jëréem daa loof wala dañoo xaw a sonn wala daa lu tax ñu nekk ca gannaaw lu tax fa yuz fa yuz ji da'if bu ko defee ki nga xam ne daa faible euh, nga xam ne euh, bon waruwaayam dem na ba sonn mënatu dem wala perdal na jeexal na hmm? bu ko defee mu koy conduire di ko di ko di ko ñaax di ko soññ di ko tamit may ko tenir ko compagnie ñuy avancé ñoom ñaar wayur di waaye bu gisee ne nit la koo xam ne ah daa soxla ku ko supporter mu daal di koy ne kay aca kaay kaay kaay war ginnaaw ci gëleemu boppam waaw wa yad'u lahu di leen ñaanal di ko ñaanal bu demee tam ña nekk ca ginnaaw mu leen di ñaanal di leen encourage dina wayow yéen yéen way yéen yéen yéen tamit bar leen waay gaa ah <laughs> <laughs> di ko ñaanal <laughs> léegi nag loolu mooy hadith bi mu ne rawaahu solo na ko Abu Dawud yal imaam Abu Dawud non imaam Abu Dawud rahimahullah quoi gàcce ngalaama moom gis nga hadith yi fi jógee yi mujj yi yëpp daanaka lépp moo koy solo bu keneen di dollu mooy sëriñam imaam Ahmad rahmatullah alayhi moom daanaka lañ doon imaam Ahmad moom fan yi moom moo ko doxale quoi <laughs> suñ bunt gis ñaari hadith yi romb lu dul rawaahu Abu Dawud. radiyallahu anhu dina am moo taxoon Sahl ibn Abdillah ne ko woon ak Tustari eh, ñëw na ko génneel ma sa làmmiñ wi laax ma fóon ko laa ndax yow sa làmmiñ wi xadiis yu rekk dalay sa sa am kese nga ciy wax way <laughs> génneel man Sahl ma fóon sa làmmiñ bii ma xool ndax lii gë yow waxu fuy nag fekk waxu yonent ba lay sa sa kese mooy génn ci sa làmmiñ wi <laughs> Abu Daawuda waaw wa qaala Sahl ibn Abdullah xam léegi laalo loon ne la léegi la nga gis gaarum suufi lañ ay anti yu yées ba pare naan ay suufi lañ kadabu wallah kacc nañ waxuñu dëgg billahi alladhi la ilaha huwa <laughs> kon al imam Abu Dawud daal euh, radiyallahu bi isnaadin moo ko soloo ci boo xam ne xasanin bu baax la hadis bi niñ fi doon gis comme yële moom kese ci wéetu xam nga biñ génn sànq sëriñam moo ko ci jiitu woon muy al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waaye bii moom moom kese la al imaam Abu Dawud kese ko solo mu ngi jihaad baabun fi luzum as buntu bi wax ci di di di di di tàqoog ñi nga xam ne ñoo nekk ca gannaaw bañ leen a bàyyi rek ca gannaaw ah oh ah <laughs> oh. xamul ay affaire bon eh xool leen xool leen xool leen xool leen gars yi nañ góorgóorlu ko ah yor sa Tesla wala sa 4x4 yéen convoi ngeen hein yow nga ñëw yor sa kat kat wala sa Tesla ay rek daal waa yow tël dem eh waaye gars yi ngeen dam ma quoi bàyyi gars ci gannaaw non non loolu euh, loolu c'est pas loolu c'est pas loolu c'est pas ça quoi déedéet kon. Euh, Euh, kii mu ne kon al Abu Dawud mu ne mu ne haddathana al-Hasan ibn Shawkar mu ne nettali nañu suñu sëriñ di al-Hasan ibn Shawkar di al-Hasan ibn Shawkar Abu Ali al-Baghdadi rahimahullah alayhi ah, al-imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saduq ku dëggu la mu ne waaye nee nañ nag innal Bukhari rawaa anhu ne imaam am nañu ne al imaamul Bukhari solo na ci moom ah waaye qiila la wax qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Ulayya mu ne ki nga xamante ne moo ko nettali mooy Isma'il ibn Ulayya muy Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi ah, Abu Bishr al-Kufi al-asl waaye al-Basri al-Bazzaz doon bañ ku ko ne Abu ibn Ulayya <laughs> yaayam la woon siqatun xaafi yàgg nañ koo gis min rijaal saxiixayni ah, qaala mu ne haddasanaa al-Hajjaaj ibn Abi Usmaan mu ne ki ñu nettali mooy al-Hajjaaj ibn Abi Usmaan di Hajjaaj ibn Abi Usmaan as-Sawwaaf dañ naan al-Hajjaaj di Hajjaaj as-Sawwaaf Abu Salt ñii ne Abu Usmaan al-Kindi mawlaahum al-Basri as-Sawwaaf rahimahullahu ta'aala an Abi Zubayr moo ko jëlee ci Abu Zubayr di Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadiyu mawlaahum Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu ta'aala anna Jaabir ibn Abdillahi haddathahum kaana sayyidunaa Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haraam radiyallahu ta'aala eh, anhumaa wa ardaahumaa al-Khazrajiyu as-Salami Abu Abdillah gis nañ ko ci jotaay bi ci hadiis bi ñu génn sànq ah moom moo leen nettali annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataghallabu fil masiir fa yusji da'ifa wa yurdifu wa yad'u lahum voilà la ko al imam wa yad'u lahum ci riyaad bi nag wa yad'u lahu hmm? ah mu ngi noonu <laughs> ah loolu lu ama am solo la ah. Ah. kon mu ngi noonu ah loolu lu ama am solo la quoi lu ama am solo ah, kon nag eh, loolu bu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis lii mooy kon bunt bi daf ñuy wanal que ne eh, eh, li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaam dimbal gi nga xam ne moom la doon dimbali ñi nga xam ne ñoom la doon nekkal waaw ñi nga xamante ne ñoom la doon nekkal bu doon voyage yi dunamaay yonente bi alayhi salaatu wa salaam bon léegi nag euh, débrouillez-vous quoi déedéet da doon nekk ci comme niñ ko waxe sànq ci côté yëpp waaw di saytu ñëpp di xool ku nekk ci loo ne te Seydina Jaabir mi gisoon nañ xadiisam bu gudd boobu nga xam ne biñ jógee fële zaatu riqa moom mii lu mel nii moo ko daloon waaw moom dafa newoon ca gannaaw parce que gémmam gi moo loo xoon yonent bay saa saam fekk ko ca gannaaw waa bi avancé moom mu fekk ko ca gannaaw di waxtaan ak moom nee na ba ni nga xam ne gëléemam gi moo gënoon a loof bi ko yonent bay saa saam tegee bant bi moo gën a gaaw yeneen muy njëkkanteeg yeneen yi nee na boo ca loon waxtaan ak moom naan ko waa jaabir jaabir yow kii nga <laughs> moo tax mu ne <laughs> eh, mu ne ko mu ne ko kii nga takk nga soxna mu naan ko waaw mu ne ko ab bikran am sayyiba jànq nga takk wala ab jeeg xut mata sëy mu naan ko <laughs> jànq quoi kii bi jeeg laa tànn ba pare parce que ko lu tax parce que baayam ak doomam euh, sërëm yi nga xam ne il faut mu am koo xam ne moo leen doon dimbali bu tax bu bu jat bu bu takkee ab ab jànq moom koo xam ne ñoo tolloo ba pare te mu indi tension te tamit du mën a dimbali sërëm yi mu tànk mu takk koo xam ne jot naa sëy ba pare voilà yoneen saa sallam ñaanal ko ba pare ne ko nag euh, muy muy muy waxaaleek moom Euh, euh, euh, ci li nga xamante ne nii mooy géléemam gi bi nga xamante ne nii ci la doon waxala waxaaleeg moom ba ne voilà léegi mooy bañ d'accord moo ne ko léegi nag ci condition dañ ma koy yóbbul ba foofu nee na ba ma demee Medina maa ko yor boog maa ko yor bañ àgg Medina bañ àgg après nee na ma ñëw Seyna Bilal yeneen saa saa ne ko ah, mu jox ko léegi mu jox ko ba pare mu ne ko Jaabir da ngaa foog ne man dama laa wax ak yow ngir jël sa gëléem jox ko njëg gi ba pare daal di koy may hmm? ah daal di koy bàyyeek alal ja ah moom alayhi salaatu wasalaam kon noonu la doon doxale ah, kon loolu il faut pas eh, ñuy fàtte ñi ci ginnaaw ñi nga xamante ne seen dox dafa yéex waaw ñi nga xamante ne nii. amuñu kanaas comme yéen waaw du da ngeen di waaxu rek jiitu nit ñi eh, ngeen dab ma quoi déedéet dee leen fàtte dee leen euh, même dox nii ci mbedd bi ñu ci ginnaaw euh, tamit dee leen bàyyi xel bu dul du rawati la loo xam ne fu sori la yéen a ànd yéen ay jëm nii te même bu dul fu sori li gën a rafet mooy ngeen di doxalee noonu ngeen ànd nekk benn waaw kon lii lépp day wane dimbali gi nga xam ne moom la ñuy dimbali hatta ad-da'if rawatina ndax moo ko gën a soxla waaw moo tax yonent saa saam yataxallafu fil masir da doon dem eh, bu doon dox nekk ca gannaaw ngir daal di faj aajo ña nga xam ne ñoo nekk ca gannaaw ñoo def ca gannaaw bu ko defee eh, mu ñëw fa yusji daif ki nga xam ne dafa faible mu fexe mën a ànd ak moom man koo puus tamit moo tax imaam Seydina Jaabir keroog gëléemam gi nee na yonent saa salaam da koo teg eh, ne lan moo tax mu ne sama gëléem gi daal mu ba mu ko tegee bant bi gëléem gi tëb gën a gaaw yeneen yi waaw. kon nag mu ngi noonu kon di dimbali àndandoo boo ko mënee jàppale bu dee da ngaa ah da ngaa fekk mu paan bu dee oto la walla waaye ponom bi moo crevé woon wala moo xaw a kii wala moo sous gonflage nga ne ko xaaral man am naa sax sama oto bi boo am na loo xam ne day gonflé pour day gonflé waaw nga teg nga taal sa oto teg bluetooth bi ci biir mu jàll nga kii maanaam bluetooth bi kii bi eh, allume cigare bi nga roof ko daal di pompeel waa ji ponom yi ba mu baax. voilà après nag nga ànd ak moom ngeen di daw ndànk nga ne ko da ngay topp sama gannaaw ngeen di daw ndànk ba ngeen di dabi ñeneen ñi wala ba ngeen di ki yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne yu am am solo waaw waaye di ñaanal yow rawatina kilifa gi ki ñu yaakaare mbaax ak sëriñ yow moo def convoi rek yow sa convoi nekk ci kanam jiitu ñëpp léegi la xew ca gannaaw sa yoon newu ci ndax fël nañ leen crevé nañ seen yoon newu ci déedéet loolu du doxalinu yonent sallallahu alayhi waaw moo tax kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataxallafu fil masir fa yusji da'if wa yurdifu bu ñëwee fekk koo xam ne tamit soxla na ñu supporté ko du ne ah man maa yoneen saa salaam boo am na façon li joo xam ne moom du ñu yëg sama oto wala sama mbaam déedéet loolu kilifa gu koy wax kooku matul li mu doon waaw képp ku xalaate noonu bi yaboo ngeen bàyyi ko fadar ba leen ko mu daanu waaw waaw ay diw mi non man dama leen a seexlu nangam ak nangam wal iyaazu billah loolu yépp waxu rëy la waaw in fi sururihim illa kibrun ma huwa ma hiya bi ma ma ma hum bi baligha hmm? noonu la ko waxe woon ca suuratul kii in fi sudurihim illa kibrun ak rëy kese la ma hum bi baligha waaw waaw lool kese ya fi nekk <laughs> waaw ma hum bi baligha suuratu Gaafir ah, loolu moom lu yées la waaw loolu moom giseen bu bu bona bona bona bon la dañ ci xam ne tamit nit ki boo euh, di euh, exposer nit ñi sa ndimbal voilà ñoo xam ne doo ñëw rek di xaar voilà ñu wax la comme ni ñu waxee woon sànq mais nga leen di euh, exposer sa ndimbal ndax gaay demuñ wala yónnee ne demal wax yoneen saa saa mu ñëw fekk si ñu fii wala bu ñu mënee dimbaleeg déedéet moom ci boppam mooy xalaat ne ah naay dem fii di dem fii di dem fii loolu mooy njiit daa war di suuraale ñépp waaw suuraale ñépp bu nee ci dëkk bi sax ci wil bi. léeg-léeg nay dem fa nga xam ne bu dee moom dafa centré fi mu nekk nay dem fu excentré fi ci biti léeg-léeg di seeti taalibe mi nga xam dañoo sori voilà di leen seet ci lu ñu ne waaw amul la ñoom village ba lañ ne non seen foofu wala boobu banlieue boobu ñu nekk bala fa dem surtout nawet bi non man man man man du ma dem déedéet da nga faa dem di leen nemmeeku waaw di nemmeeku ñooñu ci liñ nekk buñ soxlaa ndimbal nga ah la ko yàlla jàppanalee wala nga man cee wax ba mu ba mu sotti nga def ko voilà. waaw bu amee ñoo xam ne moom man nga dam nga benn kër boo leen mën a tegandi en attendant inondation yi nga tegandi li mooy wayur difu waaw wayadu lahu di leen ñaanal wala wayadu lahum di leen ñaanal waaw ndax duñu yaakaare sax mbaax la ak tamit ñaan yàlla mën naa nangu nga ñaanal leen kon nag lii lépp nit ki ay teggin la yoo xam ne dimbali ki nga xam ne moom la àndal ci tukki mu koy doxe te xadiis yi daal nañ koy wane kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale bunt bi walillahil hamdu wal minna insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw bu soobee suñu boroom ñu daldi eh, gis li nga xamante ne nii eh, mooy bunt bi ci tegu muy muy chapitre